waaw wal iyaadu billaah nag mu ne nag gaa yooyu kon yonent bi alayhi salaam loolu mu xam ne moom la doon wax prophétie boo gële moom alayhi salaatu wassalaam ne woon dina am loolu mooy li am wallah waaw Allahu akbar alayhi salaatu wassalaam kon mu ngi noonu <laughs> mu la kon mooy léegi nag bu loolu xewee mooy fait accompli la fait bu am la léegi nan la ñuy réagir en tant que jullit nan ngay def mu ne yii ñoo am bu boobaa fa man kariha faqad bari képp koo xam ne mbir mi naqali na la sa xol képp koo xam ne naqari na la sa xol parce que manoo manoo soppee mbir yi sa loxo gaa yi dañ lay mate sax boole ci ñeneen sa njaboot ak yooyu defulewu ci sa kaw waaw loolu jaru ko waaw wa man kariha yooyu manoo ko sa xol mu ne ki def loolu moom faqat bari kooku mooy moom mucc na ak naafiq ndax boo amul nii nii yonent bay saasaan yépp mooy ak nifaaq moo lay la moo tax boroom euh, kii euh, al Mubaarak Fuuri sharh Sahih euh, Sunan rahimahullahu taala mu ne bari a faqat bari a mooy ay minal mudahanati wan nifaq waaw mooy waa ji set na ci li nga xamante ne mooy ragalante gannaaw abu naafiq ñaar yooyu moom mucc na ci parce que xolam ànd ci te naafiq pour nga nekk naafiq il faut sa xol a ciy ànd même bu dee ci biti nii contraire bi ngay wane mais sa xol day gërëm loolu mais kii nag bañ na lu ñaaw te lu foofu rek la la la yem ci ci ci darajaayu fa euh, dàq lu ñaaw ak bañ lu ñaaw. moom xolam a ko dese manul loxom manul gémmiñam manul làmmiñam waaw kon kooku kooku bari ah mu ne waaye waman ankara man ankara ki ku taxaw nag wax waaw ndax boroom xam-xam nga boo xam ne man ngaa wax ak gaay te dinañ la déglu malgré duñ bàyyi xel li ngay wax mais bul ne ah comme li ñu waxoon rek ne woote tere lu bon digle lu baax kenn du ci ne man duma ko def parce que ñee jàpp naa ne ah man daal man mooy li imaamu Nawawi doon dox wax laa di ko toxale ci borom xam-xam yi moom daal fii zannihi annahu laa laa laa laa yucciti sa waay ah du jariñ dara nan daa jàpp naa ne du jariñ dara kon jaru déedéet parce que yow kenn tegu la obligation de résultat kenn waxu la par force lii ngay woote nag boo wootee na am résultat de na la gaay wuyu baax nga ba déedéet mooy yow defal waaw ma ala rasuli illa wa ma ala ma ala rasuli illa al balaghul mubin nekkul ci loosu yonent yi nga xam ne sax ñoom la yàlla yónni yonent bu nekk aw loo xam bu gàll borom bi gàll ko lu dul jottali gu leer gi waaw loolu nag ñi leen ñi ñi nekk seen gannaaw topp seen gannaaw di borom xam-xam di leen doon loolu tamit mooy seen mbir jow daw jottali mu leer ak na nga koy defee teggin yàq ak mooy ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wa jaadilhum billati hiya ahsan buur yooyu noonu ngay def ak ñoom waaw di leen indiwaat buñ dévier ci raayu l'islam ci yoonu l'islam mooy nga woo leen bil hikmati sayes bul ñëw di leen brutaliser de di wax naan di di yooyu yuuxu comme ni ñu waxoon loolu yow bu dee imaamu Shafi'i da doon wax rek sa mbokk rek bu dee da nga koo tere ci publiquement kooku da nga gàcceel te ñaawal nga ko lan ngay xalaat ci boroom nguur waaw sa mbokk rek manoo ñëw sa xarit boo xam def na lu noonu nga taxaw fekk ko ci booroom ñëpp toog eh so ay yow attention en ah dégg naa yow li nga def loolu jàlluwul voilà leen xool yéen ñaar comme da koo da nga toroxal alors que amoon nga possibilité sa xarit la man nga ko ne sa waay dama laa bëgg gis même bu dee da ngaa yàkkam ci mu jóg fi mu nekk ñëw ngeen nekk taxaw en aparté nga wax ko leen ne ko ah déet man nag dégg naa boo gis naa sànq li nga def non moytu loolu quand waaw moytu loolu surtout ci biir nit ñeeg yooyu moytu yooyu quoi du lu rafet du kii voilà ñee taxaw ci biir nit ñi di ko yuux eh! non non rawatin nag borom nguur waaw bu dee rek koo xamante ni làmmiñam la yor man na ko boroom xam-xam la xam na mbir yi moom mooy fa man ankara mooy bi lisaani faqad salit waaw kooku moom daal dinay mucc mooy lan al imaamul Mubaarakfuuri rahimahullah am ne ay min qadri an yunkira bi lisaanihi alayhim qabaa'iha af'aalihim waaw mu ne mooy ci dayoog mu bañ li ñuy def ak làmmiñam wax leen ko xamal leen ko ciy teggin yu ñaaw yi nga xam ne moom lañuy ñuy def waaw ak seen xaal yu ñaaw yu ñu nekk mu wane ne ah du nii de yeneen ma lay saa saa di leen rappeler lool model bi. ni mu doon doxale ci circonstance yi yonent way saa saa am ne ki mel noonu nag faqad salima kooku moom mucc na mucc na la mooy mucc na min musharakatihim fil wizri wal wabal waaw al imaam al mubaarak fuuri rahimahullah mu ne mucc na lan ci min musharakatihim ci di ànd ak ñoom di associé ak ñoom fil wizri ci bàkkaar ba ñuy nekke wal ak ak ak musiba ya waaw waaw léegi nag mu des keneen ki mu ne walaakin man radiya wa taaba képp koo xam ne dafa gërëm li ñuy def mooy radiya bi fi'lihim sa xol da koo gërëm yow liñ fi nekk yépp yaa ngi naan ton président daal il a bien fait quoi saa si mu tëjloo genre alerteurs yi naan dañuy alerter ay ay ay lanceur d'alerte lañ ak ñi nga xam ne nee nañ ñooy lan la Sénégal am na benn affaire bu ma fa fekkoon daaw de xaw ma leen woon sax euh, ma dégg ñu ne dañuy marche ñoom ñooy euh, ah, lan aar aar aar jikko yi sàmm aar aar sàmm sàmm jikko yi foofu daa doon lay tudd <laughs> ma ne lii lu rafet la lii lu baax la waaw jikko yi moom nee leen leen sàmm moom <laughs> waaw par exemple ñu ñu mel noonu ngay jàpp di tëj yow. yow day mu boo ci ñooñ nga bokk ndekete yoo politique de répression bu metti bi ñuy teg ñoom ak képp ko wax lu neexul gaa yi ci caay caay giñ ne yow nga nekk gërëm affaire boo kontaan ci naan c'est bien fait pour eux ah! mooy gaa yi Firawna ya rek <laughs> waaw Firawna ne day day duma ñi nga xamante ne nii ñooy saxara yi mooy magicien yi nga xamante ne ñoo ànd ak Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam ñoom moom yamuñu sax ci radiya kese ñoom moom la ñu woon ne waaw mais ñoom la sax ñoom moom <laughs> ñoom gaa yi yooyu mais kii en général euh, man na ko wax tamit man na feeñal mbir mi waaw taxaw ci plateau yi ne oustaz la wala yu mel noonu wala ci média yi wala ci minbar yi di wax wax yoo xamante ne dafa euh, demewul noonu de di dëggal li nga xamante ne moom la. tooñkat yi di teg ñi nga xam ne ñooy ñiy bañ lu ñu nekk lu lu ñaaw li ñuy def waaw di leen utal ay ay ay ay aaya bu dee kuy waxi aaya wala ay xadiis naan lii lii wa tax kën euh, lii dëgg la ñooñu typiquement ñoom gaa ak gaa yi Muusaa ya ñooyam ah gaa yi Firawna ya ñoo ñëw ne Firawna du mën a euh, saxara yi nee leen dama leen di daggaate waaw dinaa dagg seen loxo yeeg seen tànk yi ci jaww la leen ba pare ma daal di leen. Euh, crucifié mooy daaj leen ci poto yi ak ay pont waaw waaw gaa yi ne ko waaye ñun faalewuñ yooyu Firawna defal lu la neex yow nekkoo di ñu bugga lu dul rek ñu gëm suñu borom bi nga xam ne aayam mandarga yu leer ne mooy suñu borom yi feeñ nañu mais garaawul ñun li ñuy ñaan suñu borom moom moom la laaj rabbana afrigh alayna sabran wa tawaffana muslimin bi yàlla na nga sotti suñu kaw lu mbugalu Firawna yi tar rek may ñu ci muñ loo xam ne mën nañ koo dékku mën nañ koo supporter waaw mu mel ni ndox mu sedd ci ñun waaw wa tawaffanaa te nag ñu faat te boo ñuy faat nekk suñu xaal suñu xol ak suñu lépp nekk ñu wommatu ngir yow mais pas ngir Fir'aw nga léegi nga gis dagg nag ñoo yées ñu ne mais ci waa kër Fir'aw na conseiller bi mais atadaru Fir'aw atadaru Muusaa wa qawmahu li yufsidu fil ardi wa yadhraka wa aalihatak ñu naan Firawna ah Firawna waaw li nga def daj yi baax na mais ñeneen ñi nag loolu leen di def Muusaa mi nga xam ne sax moom moo moo moo sooke mbir mi mooy mooy mooy source bi ak ay ñoñam ñii yow abam Israël waaw ñii dóor leen di leen gëm fan yi dóor leen ñëw léegi gëm leen muy magicien yi nga jële fil madaa'ini haashirin nga leen ci ci ci gox yi ci contre yi sa sa réew mu yaatu bi dëgg la li nga leen teg sa biir mais Muusaa mi waral mbir mi nag ak ay ñoñam nga xam ne ñooy njiit yi ngir ñu gën a mate ñi nga xam ne ñoo ñoo yor dëgg waaw ñooñu la yonent way saasaam jox façon yoon fa man ra walakin waaye man radiya kay ku gërëm ne lii ñuy def lii rek a baax ah su waa waa ji taxaw di ko wax publiquement wala ci xolam la ko nekk bu nee seen biir comme que di koy naafiq la yor waaw waaye ñi mel ni ñoom naan waaye c'est bien fait gars yi yow bu ko defee ñu féex quoi gars yi dañu foog ne ñoo yor dëgg ji mel ni ñoo mel ni ñoo gën a gëm dëkk nit ñi c'est bien ñenn ñi di leen saaga waaw di leen wax wax yu ñaaw waaw ndax rek ndax gërëm lu ñaaw mu ne gaysee nag ki mel noonu <laughs> kooku moom yeneen tubaab yi saa saa waxu lay mbiram waaw waaw kooku wataaba ba pare mu topp leen ci jëf ji ñuy jëf di leen ci jàppale waaw di leen di bokk ak ñoom ci mooy yàlla gi nekk jàppale ji nag mën na nekk moom loxoom la ci dugal wala làmmeñam wala plume am wala clavier am wala sax ay SMS am yu muy yónni gars yi leen encourager zub mel ni ñu naan ay xaj zub waaw kooku mooy moom bokk na ak ñoom topp na leen lool waaw waaw Allahu akbar waaw kooku moom mooy borom mooy yàlla bu mag bi mooy mooykatu yàlla bu mag bi moo tax moom la Imaam An-Nawawi wax fële léegi nag mooy bi yonent lay saa saa waaye ñu ne ko mais est-ce que duñu xale ñoom mu ne déedéet fekk ñu ngi taxawal julli waaw loolu moo tax it ku mel ni ñoom xanaa xanaa bi lay lii day nekk seen seen lay wu rëy ci le fait que en tout cas ñu bari ci ñoom que ne ki nga xam ne day bàyyi euh, jaabaay julli kooku moom yéeféer waaw kooku moom yéeféer la waaw waaw ndax alfarqu alladhi baynana wa baynahum as-salah waaw li hadis ba ne li suñu diggante li nekk suñu diggante li ñu wutaleeg ñoom mooy yéeféer yi mooy julli man taraka as-salah faqad kafar képp ku bàyyi yonent bi saa saa am ne ku bàyyi julli rek weddi nga yàlla lii dañuy nekk seenub lay yonent way saasaam nee na gaay bu leen xareek ñoom fekk bàyyi wuñ julli te gis nañ ci hadis liñ la tuddaloon sànq bu Seydina Ubaadatu ibn Saamit bi radiyallahu ta'ala anhu biñ nee ko ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy bi muy bi muy jaayanteeg ñoom wa ala an la nunazi'a al amra ahlahu te duñu xëccoo mbir mi ña nga xam ne ñooy ñoom la ñoo ko moom mooy ñoom lañu nome ñoom lañu fal ñoom ñoo nekk suñuy njiit du ñu ñëw di xëccoo mbir ma nga xam ne fonction yañ leen jox gouvernorat yi nga xamante ne mooy protectorat ya ak njiit ya duñ ko xëccoo ñoom de waaw yonentu way saa saa luñ ci teg illa an taraw kufran bawahan waaw bu dee da ngeen gis ci ñoom weddi yàlla gu leer waxoon nañ la waxu imaamul Qurtubi insha allah mooy li gën a dëgg muy kii kéeféer gu leer pas bàkkaar yu mag rek waxoon nañ la ñoom ci bàkkaar yu mag lañ dëkk même bu dee ñoom imaamul Nawawi dañ ne mabaadirul islam yi bu dee yoo lañ tegg mooy ponkil islam yi mais yooyu moom mu ñëwee ba bañ ko comme lu mel ni julleek yooyu wala yooyu waaw loolu mën nañoo xare ñoom mais loolu ñu boppam ñële dañ koy mën a la yeneen mais parce que kufran ba la rek waaw bàyyi julli ji mooy nekk kufran ba waa xam même bu dee ne lu waa jumhur waxata mooy li gën a dëgër mooy loolu ça dépend bu dee ne dañoo bàyyi julli ji eh, ngir eh, ne voilà ñoom daganal nañ seen ne bàyyi julli dara ci newul ginnaaw bi ñu xamee li nga xam ne mooy farata gu nekk farata alquran wax ko aqimu wa aqimu salaa wa atu zakat gaa yi mooy garaaw waaye loolu xam naa ko waaw kooku moom yéeféer la ci ijmaa'ul ulama boroom xam-xam yépp ne kooku amul kenn ku ne du yéeféer fi mbir mi nekk mooy ci nga xamante ne nii moom jàpp na ne affaire bi moom war na ko mais du ko ne voilà loolu la xam nga <laughs> xanaa bi lay ne ñu force ko wax lii tegal ko ay délai na ko boo julliwul ba waxtu sàngam wala na ak nangam sa waay ne moom julliwul pare na ngir ñu ray ko mais moom du julli waaye waaye bu boobaa usra na liberté mooy waxi jaaxaan yooyu rek. waaw usurama liberté bu boobaa mu nangu ñu rey ko quand même ci ñaari jàkka yi nga xam ne nañ ko julli wala ñeenti rakk wala ñetti rakk yi kooku moom du kenn ku du yéefér waa jamaahir ne non du yéefér muy xanafiya yi maalikee shaafi'i ak mbooloo ci yi nga xamante ne mooy xambali yi comme euh, euh, cheikh al imam muwaffaquddin ibnu qudama al maqdisiyu rahimahullahu taala ñoom ne jàpp ne non waa ji du yéefér <laughs> du yéeféer de def na nag kabira mu réeréeréeréy boo xam ne loolu mu def moo dañ koy rey ci jaasee l'islam <laughs> léegi rek le kaw le fait que gars yi ne dañ koy rey loolu mooy atteema ku bàyyi julli moom loolu mooy sant sax ci waaw waxuma ki bàyyi ne moom nekk na yéeféer moom dara daganal na ne yoonam alxuraan ko mais man defuma te loolu baa waru fen ko waxuñu ko ñépp d'accord na yéeféer mais ki ne moom d'accord na ne sax affaire bi gis nga kon kon gis nga gravité bi ki nga xam ne jàpp na ne moom war na koo def leen farata ci moom mais nag waxtu yu jot mu ne moom moom waxtu wi saa yi du julli ne ko ah ñoo di ko ko kii yi balaa waxtu yi di weesoog yooyu foo xam ne dañ fa mën a amay benn lakk ak yooyu saa yi leen ci téeméeri julli man dara laa julliwul téeméeri waxtu julliw ma ba waxtu wa wees ñu war koo faat <laughs> léegi ki nga xam ne comme Hanbali bi. en tout cas euh, bari ci ñoom bu ñu nee dañ koy faat kooku moom faatam mooy kufran mooy kooku ciiféer la léegi nag bu dee dañ koy faat ci jéeféer mooy kooku kenn du ko suul ci almeeru julli julli yi bu amoon soxna walla ay doom wala ndey ci julli ñi kenn du ko doon moom kenn du ko doon parce que ñaari borom milla jullit ak yéeféer du ñu waaw te borom bi nee na defuma Euh, ci kaw defaluma yéeféer yi ci kaw way ngëm yàlla yi benn yoon comme ñoo dundee ah walan yaj'al Allahu lil kaafiriina ala al mu'miniina sabiila defaluma leen yoon comme ñooñu mooy ñooñu manuñu leer a doon duñ ko denc ci almeeru jullit parce que bu jullit waaw ainsi de suite ak ak tey tey tegu yëpp xambali bi jàpp ne waa ji yéeféer la moom loolu la koy jàpp loolu la koy tege moom loolu mooy atteem kanta Hanafi bi Maliki bi ak li topp ci Hanbali yi ak Shafi'i yi nga xam ne ñoom dañu jàpp ne du yéeféer quand même parce que ne moom mbir mi farata la quoi mais sauf que euh, daa topp bakkanam rek Iblis jay ko rek waaw ak gréeb ak gi mu nekke te xamul na walillahi al-izza yoonam new ci mooy bakkanam boobu topp rëy moo tax mu ne euh, moom waaye pourquoi ñu koy forcer bu boobaawu sera sa ma liberté quoi léegi nag mu des yéen nu ngeen koy def xanafi bi ne rahmatullah alayhi ngiru xanafi yi rahmatullah alayhi ñu ne kooku dañ koy kenn du ko rey ah nuñ koy dañ koy tëj fenn di ko dóor di ko dóor di ko dóor di ko dóor ba keram muy muy julli mbaa ñu continuer dóor yi rek ba ni muy faatoo <laughs> waaw Maliki yi rek Shafi'i yi ne kooku dañ koy rey ci jaasi l'islam ñu ne jaasi l'islam mooy moom la rey dañ koy rey waaw loolu mooy acté ci nga xam ne moom danee sax booy rek sauf ko buñ ko rey ba pare contrairement de Hanbali bee wax Maliki ak Shafi'i ak ñoom imam Ibn Qudama ñu ne la ah boobaa nag ci almeeri jullit yi lañ koy suul parce que moom jullit la waaw dafi rek murtakibul kabira la ku def kabira la mooy bàkkaar bu rëy te def bàkkaar bu rëy génnewula ci l'islam waaw génnewula ci l'islam kon nag jullit la waaye waaye bu kenn koo xam ne kilifa la ci diine ji bu benn koo xam ne kilifa la ku ñu xam la boroom xam-xam la ustaas la imaam la ak koo xamante ne nii ku ñuy bàyyi xel la ci diine koo xam ne keroog buñ koy denc dina fa teew bu fa kenn teew ci ñooñu mais ñi nga xam ne mën nañoo jullee néew ci biir jullit ñi te du ñuy boroom xam-xam du ñu kilifa ci ji na ko ñoo ñuy toppatoo voilà bu ko defee mu nekk lu dissuasif pour ñeneen ñi. waaw gis nga ñàkk xam sariya waaw ah, ñun moom da ab caaxaankat bu mag addinaam yëpp da koo caaxaan waaw ñaata ful la la ci caaxaanam yi nga xam ne moom lay def mu faatu Serigne ba nga foog da nga doon foog ne est-ce bi mu ngi ci réew mi doo ko dégg ci dara waaw baax na ba léegi sax yenn événement yi sax doo ko dégg. mais bi caaxaankat boobu génnee àddina mu ñëw ne moo koy jullee caméra yi ñu braqué ko caméra yi mu taxaw di def ay seede nee na yu rafet ci waaj waaw daanaka assuré na ko àjjana te kenn gisu ko woon àjjuma du àjjuma yi ñaata àjjuma ngi jumaay këram jumaay ja nekk koñam kenn du ko fa gis waaw kenn du ko fa gis te mu ngi fi ah. bu kenn yaakaar ne daa nekk ay Europe ak yooyu mu ngi fi léeg-léeg mu dem Europe dëgg la waaye wala dem feneen waaye léeg-léeg mu ngi fii jomb naa tegale tànkam ci tànkam àgg ci jàkk ji wala muy jullee doom nit ñi waaw nit ñi am njort bu rafet ci moom naan daa dugg xalwa ak daa nekk ci lii wëg moom boroomam kese ndeki da ngeen yéen seen seen seen seen seen seen kiiwa rafet rek seen njort rafet rek ci moom waaye xam nga ne moos ku nekk ci kër gi dara dalu ko feebaru amul benn ngànt ñaata àjjuma kenn du ko fi gis ak caaxaankat génn àddina mu jóge dëkk ba nekk ba Dakar aksi waaw wala fañ ko war a denc ñëw ne moo koy jullee taxaw di def ay seede kooku caaxaankat dëgg ko te xamul dara waaw gaa yi nag di yéemu jàpp ne sa waay loolu mooy xool promotion bi muy defal jaaxaan yow mu ne waajibee lii lañ la de imaam yi waxuma la imaam yi rek sàkkukatu xam-xam yi rek ak ñi nga xamante ne xam nañ leen ci diine rek am nañ dara ci diine rek wala am na lu leen di loo xam ne ci diine tax ñu xame leen ko bu leen fekkee bu kenn fekke kii buñ koy denc ak buñ koy jullee waaw na ko ñeneen ñi jullee waaw bu demee ba ñeneen ñi kenn mënu ko cay jullee ndax ma mënuñu julli ñu jël benn koo xam ne ci tullaabul ilmi yi saa ko xam-xam ne ko yow demal nga def ko parce que il faut lool am ku ko nekk mënuñu ko loolu mais jamais figure bu ñu xam ci diine di ko di di taxawuñu mel noonu sinon promotion ngay defal bon ak bon te suñu boroom nee na na wa ta'awanu 'ala al-birri wa taqwa wa ta'awanu 'ala al wal 'udwan jàppalante leen dimbaliwante leen 'ala al-birri ci giiw ci mbaax wa taqwa ragal yàlla waaye bu leen jàppalante ci loo xam ne bàkkaar la ak yaa ngi koy defal promotion boo yëpp gis affaire bi gaa gis ko jàpp ne sa waaye kon li ne woon daa baax wala dana newu ci fii bu ndege bu dee fii mujje waaw fii mu ne moom yadxulul jannata bi ghayri hisaab day dugg àjjana ci saa hisaab parce que Serigne diw ko jullee alors que Serigne diw dara am daa wuur Serigne diw waxoon naa le waayu mel noonu yow yëre bi nga solo ko dina sell sax waaw parce que ku yàlla teral nga toog ci branche bi mu la terale di ko siyee nga mujj mel ni euh, njaay àll yi ñoo ñu mel loo borom bi wax dañ leen di jox dama leen di jox lu loo xam ne moom la war a dunde dundale seen xol yi seen roox yi du ñu ko def ñu bàyyi ko fi jënd ko mbiru àddina suñu borom ne ñooñu kal an'am waaw in hum kal an'am gis nga gaa ñoom njaay àll yeeyam laa wax te dara laa ko waxul saa borom a ko wax ah ñoom njaay àll yeeyam kon nag ma ne la yow kooku sa yére bi nga sol sax ko gën a teel au moins moom moom ngay jullee waaw di ci sutur la woo di def jaamu yàlla alors que waa ji daa dara <laughs> tew tus waaw di mu boowoo fa mu bokk rek <laughs> aa yooyu kal wallahi <laughs> waaye bal hum adallu ñoo gën a sànku sax ulaa'ika humul ghaafiluuna ñooy ñu yëgadi xamuñ dara nag fii mu ne seen yëgadi boobu ne moo tax ñu jàpp ne malgré liñ nekk ci mooy yàlla ñoo raw ñépp parce que yëguñu dara ay insouciant lañu ay inconscient <laughs> borom bee leen ko def de ulaayika moo leen seetaan loolu dal leen ulaayika humul ghafilun waaw parce que ñu parce que lu tax seen bët yi ñu leen borom bi defal def à leur portée xam-xam yooyu yëpp seen aala yi ñu war a xame xam xame yàlla jariñu ci dara yañ war a jaar sant yàlla di sant yàlla di tudd yàlla di jaamu yàlla tous lañ ci deful anam na la woon xoloobu moo dañoo may xool yoo xam alhamdulillah laa yafqahuna biha duñ ci dégg fiq de duñ ci am dégg-dégg bu sew bul tax ñuy doxal li seen boroom wax ci alquran ak sunna jamais waaye seen bët yi duñ ci gis dëgg ay meen kese wala seen xalwaat yi moo dara lu baax duñ ko fa nekk waaw zappe rek zappe rek ci chaîne yu yiis yi waaw bu dee am nañuy chaîne wala nekk ci yeneen waaw waaye ñu am ay nopp yoo xam ne duñ ci déglu mukk lu baax fii mu ne bu taalibe yi waaye ñëw rek lay cinéma cinéma mais dara fii moom kese yooyu yëpp da koy déranger alxuraan ak yi lu jëm ci yooyu da koy déranger mais comme tey gars yi kay talaanaan yi comme ñun ci lañu comme comme yi lañu baal ma wax ñooñu sax balhum adall ñoom ñoo gën a sànk parce que bestiaux yi binduñ leen ngir ñuy jaamu yàlla comme ñun nit waaw donc ñoom defuñu leen hadaynaa as-sabiila imma shaakiran imma kafuura defuñu leen ko te ñoom ñu ngi sant seen borom kanta waa ji boroom bi defal lii lépp kay defu ko kii kay moo gën a sàngu <laughs> waaw kon nag mu ngi noonu kon mooy faman radiya wa taaba ñooñu ñoo yées waaw kon kii ne eh, eh, li doon wax eh, kii yeneen tubaab yi saa saa Hanbali yi ñoom kon loolu. Euh, euh, Maliki yi Shafi'i yi ak lenn ci Hanabila yi rahmatullah alayhim que ah jullit la euh, waa ji buñ ko rayee ci kaw doon jàpp na ne gëm na ne julli farata la waaye bon moom daal sa sa liberté jooy buñ ko faatee noonu la kenn ku kii du ko jullee ña jullee mooy la ña nga xam ne en bu nekk kilifa yi autorité yi. kon lii nii yonent waaye saa la ñuy jàngal mooy bañ yee fitna waaw. bañ a nekk ci loo xamante ne nii même bu dee ñu la jiite gis nañ ko fi ci xadiis yi ñu romb même bu la dóoree nangu sa alal alayka bis sam'i wat yonent baay saa na lu tax mu tere leen xareek ñoom fekk ñu ngi julli nga xam ne mooy mooy mooy mooy symbole bi gën mag ngir rek bañ a yee fitna bañ a indi loo xam ne ak wuute seen kaddu ak yi nga xamante ne nii boo ko duggee de di nga xam njaal benn bi comme ni ko waxee mais mooy man na indi lor bu gën garaaw ñoom lañ nekke woon waaw comme exemple ma la joxoon ci suñu euh, irakien boobu ma fi xamoon mooy semblant de paix jàmm ja ngeen amoon même dee ne affaire bi metti na waaye yam na yoo xam ne yéen a ngi koy mën a def gis nga bu ngeen leen dee guerre <laughs> yooyu yépp dootul mën a teene laajal waa Syrie <laughs> tay ja bëggoon yóbbu Bashar al-Assad Bashar al ba tey jii moo fa ne waaw te ñaata bakkan moo rot ci xare boobale depuis deux mille onze ñu ngi ci deux mille vingt trois wal iyaazu billah gars yi nee nañ mars bii passé mars la nekkoon douze ans xare ba xeex ba Syrie ba léegi kenn fa bëggoon a jële mu nga fa ba léegi te sa lañ amoon ci ci liberté tuuti sax yenn yi ñu koy mën a def di ci jaamu nga yàlla ci ci jàmm wala yenn yi nga xam ne kenn du la xoppatal lu dul boo jegewul seen affaire yi ñoom nguur yeeg yooyu loolu manatu la ne bu garab xoola xalab waaw dëkku boroom xam-xam yu mag yooyu ne ko niñ ko rajaxee muy Alep moom la tubaab naa Alep dañ nga al Halabi boroom xam-xam siira bu mag boobale foofu dima Damas bu imaamu Nawawi bi rahimahullah gis nga ni mel foo saxatane ndax fala capital bi ne sawaay moom il a tenu mais répression terrible terriblement terrible waaw loolu lépp ndax bañ koy tàmbale ne ay manifestation jàpp ne lii la garaawul loolu nag la yonent bi saa saa di bañal xeetam waaw dugg ci gudda goo xam ne boo xamee départ bi xamoo fu muy mujjee ndax gaay lu ne la leen seen nguur yi jaral waaw lu ne pare na ngir damm ñëpp ngir des fi waaw pare na ngir bakkan yu bari tuuru ngir ñoom ngir seen bopp waaw ñu bari faatu ñoom ngir seen ñu mën garde li nga xamante ne nii mooy semblant de pouvoir bi ñu yor ñooñu nag bu leen may loolu ñuy daal di faat ay bakkan yoo xam ne abriya ci loo xamante ne boo yonent bi saa salaam de dalaa digaloon ngay muñ waaw ndax kat irtikaabu axafu dararay ne fi ne ñaar yëpp darar la comme niñ ko fi leeral woon bee passé lor la ñaar yëpp waaye nag ban moo gën a garaaw nga bàyyi bi gën a garaaw te daal di support bi nga xam ne moo gën a eh, eh, moo gën a woyof kon loolu de moo tax yonent bi saa salaam hmm, daal di